walahu maa sakana fi wannahaar wa huwa samiicu alalim suñu boroom tabaaraka ci laaya nga xam ne mooy fukk bee ñett mu ne walahu ta moom dala ñeel boroom bi tabaaraka wa maa li nga xam ne sakana fi li nga xamante ne nii mooy li ci li nga xam ne li ci nga xam ne mooy ci guddi gi bëccëg gi lépp lu ne tekk te dal borom bi tabaaraka wa ta'aala la ñeel wa huwa te sax li sax ci guddi gi bëccëg gi yépp loolu lépp borom bi la ñeel wa huwa te moom as-sami'ul alim mooy aji déggaakoon gi al mooy aji xamaakoon bi mu ne nag laajal ma leen ñoom yéefér yi qul wax leen yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam a ghayra allahi waliya moo yéen keneen ku dul borom bi tabaaraka wa taala ngeen may jàppandoo daal man daal parandoo def ko ki nga xamante ne mooy sama borom ndax daal damay jàpp keneen di ko jaamu daal bàyyi fi borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xamante ne nii faatiri samaawaati wal moom mi nga xamante ne <coughs> mooy ki nga xam ne moo bënn daal di tabax li nga xamante ne mooy asamaan yi aswal ardi ak suuf yi wa huwa ta moom de yut'imu mooy ki nga xamante ne ku lekk moo la leel wala yut'am te moom kenn du ko sexal kenn du ko leel kenn du ko jox mu lekk ndax soxlawu ko sax qul waxal inni man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam umirtu des maa digal an akuna ma bokk ma nekk awwala man aslam ku jiitu ki nga xamante ne nii mooy ku ku wommatu wala takuunanna ta ngallawaay sa boroom nee na ma wala takuunanna ta ngallawaay yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bul bokk mukk minal mushrikiina ci nga xamante ne ñooy ñiy way bokkaale yi lii nii laay bu rëy rëy la wa umirtu qul inni umirtu an akuna awwala man aslam loolu mooy ci lu ñu doyal dañ maa digal ma nekk ki nga xam ne mooy ki njëkk kuy wommatul borom bi tabaaraka wa taala lii moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo njëkk a nekk jaamu yàlla voilà jaamu yàlla ci lu ñu joyal nekkul rek ci chronologiquement nii ni ñuy gisee ne non Seydina Adam moo jiitu Seydina après yonent yi di ñëw seen ginnaaw ba moom mu mujj du loolu loolu noonu boo ko xoolee noon danga naan moo mujj waaye xaqiiqatan ci dëgg dëgg dëgg mooy mbindeef yépp moom la suñu boroom tabaaraka wa njëkk amal am na ñoo xam ne fii la laye ne mbir maa ngi nii lii nii moom moo ko leeral wa umirtu sama boroom moo ma digal man an akuuna ma nekk an aw walla man aslam ki nga xam ne maa njëkk a wommatu moo tax moom mooy ci njëkk a jaamu boroom bi tabaaraka wa taala foo xamante ne nii mbindeef existé wu fa woon loolee loolu lii lu loo xamante ne luy dëgëral waxu boroom xam-xam yoo yële même bu dee ne rahmatullahi alayhim am na leneen ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañuy bañ yooyu ne déedéet lii mooy ci xeetam lay wax. waaye nag inshaa allahu taala mooy wax bu njëkk bi nag loolu mooy li a dëgër moo tax moom alayhi salaatu wassalaam moom mooy ki nga xamante ne nii <clears throat> moo taxoon bu doon wax ne bu doon ar qul in kaana lirrahmaani walada bu dee wax leen ne bu dee ne ar rahmaan mi fees dell ak de moom de dafa am <coughs> doom wal iyaadu billah kon maay ki nga xam ne man maay kiy njëkk a nekk jaamu yàlla loolu noonu moog lii wayam bii sax moo gën a teeleer moom waaw ne dañ maa digal ma nekk ki nga xamante ne maay njëkk a wommatul boroom bi tabaraka wa taala kon comme si moom te loolu moom la boroom xam-xam yooyu di wax radiyallahu anhum moom la borom bi njëkk a amal muy jaamu borom bi tabaraka wa taala jamono joo xam ne leneen existé moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo gisee alhamdulillah moom bésam yépp boo gisee yawmul isnayni la al isnayni mooy lan deuxième voilà mooy place su mooy ginnaaw borom bi tabaaraka wa <coughs> moom la fi borom bi teg mu nekk ki ci tegu voilà mooy borom bi moom daa nekk yàlla bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom lañu war a jaamu mu amal jaamam boo xam ne ci jaam moom moom mooy première jaam boo xam ne moom la amal même bu dee ne ci biti nii du moom la njëkk a indi ci jamono voilà nii ñu koy gis moom Seydina Muhammad te lii alayhi salaatu wassalaam laay bu rëy la yoo xamante ne nii day dëgëral wax joo jële waaye nag comme niñ la ko waxee am nañu koy lànk waaye nag wax ju njëkk ji ñu la wax loolu moo gin a dëgër wallahu taala mu ne qul waxal inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaafu damay ragal in asaytu rabbi bu ma moyee sama borom même bu dee ne man la digal ma njëkk a nekk koo xam ne maay wommatu njëkk nekk ki nga xamante ne nii maay ki nga xamante ne maay wommatul borom bi di ko jaamu nekk jaamu kese jaamu borom bi tabaraka wa taala malgré loolu nag damay ragal dogalee in asaytu bu ma moyee rabbi sama boroom adaba yawmin azim lu bés boo xam ne bu màgg màgg la lii moo tax ma ne la waaye ana kan mooy tollu fenn ci ay daraja jàpp ne nit moom bu nekkee wali yu bu matee nekk wali yu moom day tax moom daal yi xaraamoon yëpp day far dagan ci moom wax naa la loolu moom man dégguma ko lu dul ci ñun wolof yi mooy ñun sénégalais yi du ñàkk nag am na ñeneen ci yeneeni xeet waaye nag kuy wax na nga wax ñi nga xam voilà moo tax man man suñu bopp laay wax digu ñu naan moo ko sañ waaw moom moo sañ naan beer ndax moom moom fa mu tollu la wala moo saña def lii yu xaram nga naan moo ko sañ yow yonent bi alayhi salaam nii nga xam ne déggoo li mu wax fii li ko borom bi wax loo man la njëkk déggal ne man ma nekk jaamu yàlla waaye mu ne ko qul moo borom boobu la def loolu nag qul waxal ne innii moo la sali ne la wax ko te lii moo am innii man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam axaafu damay ragal in boroom adaba yawmin azim mbugalu bés boo xam ne bu taratar la kon nag bu màgg màgg màgg la de bés bu màgg muy bés pénc mbugalum laay bañ laay ragal nag bu ma moyee sama boroom man képp nag koo xam ne yusraf anhu daal di dañ koy wëlliifal mooy daal di koy fegal li nga xamante ni mbugalu bés bu màgg boo bële ba daal di koy dàqal yawma idin bu ko roogee ah kooku de faqad rahima kooku de dëgg dëgg borom bi daal dina koy defal yërmande gu mat sëkk gi yërmandeem gi daal dina koy yëram de wa daalika ta lool lële al fawz mooy al ngañaay mooy ngañaay li al mubinu gu leer moo taxoon mu ne woon fa man zuhziha fa naar yi wa udxila al jannata faqad faaz mu ne képp koo xam ne soril nañ la li nga xam ne mooy safara daqal la safara fële dugal la aljana kooku dëgg faqad faaza kooku de mooy ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy ki gañe moom lay wax fii rek mu ne ko yow yonent bi alayhi wassalaam ba léegi wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illaa hu wa in yamsaska bu la laalale bu la laalee allahu boroom bi tabaaraka wa taala bi durrin ci loo xam ne lor la boo xam ne gu mu teg sa yaram fala kaashifa lahu amul kenn ku ko mën wuññi du buxaaba kat du maaman kat illaa huwa ku dul borom bi tabaaraka wa taala loolu nag tekkiwul ne mooy bul faju ji déedéet borom bi mooy faj di ko jaarale ci ñoo ñële mooy al axdu bil asbaab waaye at tawakkulu ala allah moom ngay def wàkkeeru ci borom bi tabaaraka wa taala tax nga nga xam ne mooy yow bul jàpp ne yow foofu mooy paj mi ci boppam dem ci médecin bi wala fajkat bi looloo lay faj déedéet mooy borom bi ci boppam mooy faj jaarale ko nag ci loolu lële moom nag ki nga xamante ne moom la ñu yónnee yonent bi alayhi moo ñu jàngal di jàpp ci sabab yi moo tax keroog bi nga xam ne ci la war a tukki jóge fi nga xam ne gàddaay jóge Makka dem ma dinatul a war a Munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam est-ce que borom bi tabaaraka wa taala manu ko woon a teg ci al buraq comme ni mu ko yóbboon Isra wal Mi'raj ah, kay waaye defu ko lan la def dafa ut li nga xamante ne ay gëléem Sayyidina Siddiq ut ñu ut koo xam ne tegtal la boo xam ne nekkul woon sax jullit ba pare ñu génn daal di laqatu ba nga xamante ne nii ci la ñu leen doon wër ba toog ba ba ba mbir yi dal ba gisuñu dara mu daal di génn loolu lépp du dara lu dul jàngal ñu li nga xam ne mooy téye ci sabab yi walla mu ngi noonu ihris ala ma yanfa'uka wa tawakkal ala allah wala ta'jaz lillah ci hadiisu sayyidina imam muslim ibnul hajjaj al-qushayri an yi ihris ala ma yanfa'uka dal di nekk koo xamante ne nii da ngay xër ci li lay jariñ nekk yow jullit bi bu la ci kenn raw bu la ci bu ko bàyyee kenn naan man moom bu ma amee moyen rek baax na déedéet tànde te lu tax du ngeen tànd di dem ci li nga xam ne mooy excellence du moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngaloon ne suñu boroom daa bëgg ci jaam bi buy def benn jëf an yutqi na mu def ko ne mu gën a rafete kon nag nekk fi di yori passable kese loolu lool loolu ku xamu la koy wax yow fexeel fa gaa yi amee vingt bu vingt-deux amee sax fexeel am vingt-deux bu fen bàyyi naan ñoom Nicolas ñi gëmul ak ñoom Henriette ñoom ñoomu koy yóbbul mukk tax bu dee ne ñoom gëmuñ yow mi nekk tuddal ma masamba wala li nga xamante ne mooy Paul mi nga xam ne jullit nga bu ko bàyyee gaay de wala yow Demba wala yow Astu kon nag mbir maa ngoogu ihris daal di li xër yan ma yanfa'uka ci lu lay jariñ wa tawakkal ala Allah ta nga wàkkeerlu ci borom bi wala ta'jaz tabul yokkat de naan ah non il faut laisser tomber non lii duma ko am boo waxee lool kay doo ko am wala ta'jaz kon bul yokkat kon mu ngi noonu nga xam ne mooy lor fala kaashifa lahu illaa hu amul kenn ku ko mën a wuññi de illaa huwa ku dul moom borom bi tabaaraka wa taala moo tax sa xol ci moom nga koy aj waaye jàpp ci sabab yi sabab yi moom moo ko fi def loolu bokk na ci xeetu jàpp ci wakkirlu ci borom bi mooy téye ci sabab yi ginnaaw bi nga xam ne sa xol sa borom kese ci ne wa in yamsaska waaye bu la laalalee bi xayrin mosal la yiiw fax huwa da moom moom borom bi tabaaraka wa ala kooku capable la mooy moom kese moo la mën a defal li nga xam ne mooy sante defal la ak woomal dal di lay may wër gu yaram ak yépp ak yu yiw yi lay dikkal loolu borom bee la koy teg du jëfi jaam an nafu wal durru min arrahmaani laysa min al bidaani wa sudaani loolee lu mel noonu leen borom masaalik wax ak durru gis nga li nga xam ne mooy lor ak li nga xam ne mooy njariñ minar rahmaani ci borom bi fees dell giir ma dëdalay tukkee lay saa nekkuñ ci loxo loxoy minal biid su biidaani wa suudaani te du tukkee ci ñi nga xam ne mooy ñu ñuul yi les blancs du tukkee tamit ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñu weex ñi dee ak ñu ñuul ñi tukkeewul ci ñoom ci borom bi tabaaraka wa taala kese lay tukkee mu ne wa huwa moom borom boo bëre alqaahiru mooy ki noot ki nga xamante ne moo noot fawqa ibaadi nga xamante ne moo noot nekk ki nga xam ne moo tiim jaamam yépp te mooy ki xereñaate alxabiiru mooy ki nga xamante